Terus bisa lagi tahu maka maknanya itu maknanya itu menghilangkan kita itu kita Allah itu ini aman terhadap Allah kita ini Allah terhadap kita jalan terus kalau maka kamu yang tak ingin ini la tuhanku la ilaha Tuhan pada di sini berkati maka la anta yang hulun ayuh Allah pada di sini berkati maa ngi denc dëkk bu tedd bi nga Makka te Makka googu yow xeet nga ci Makka seen sañ bi dugg Makka mukk ba xamal la ñu ne ñu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ko jàngoo rek seen sañ nga takk xare jëm Makka lu ma yëngu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga jëkk nga ñu dund ci yàlla googu taawe la nga baawa anta sa yow ibnu aji wàcc ci maa ngi doon tëjee tëjee Makka te yow ci Makka la bokk loolu moo wax jaa ku war a doon ñoom ci ci ñoo bokk. maa ngi doon ci Makka te yow doomu Makka Makka la bokk Makka yëpp xam nañ ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku gën a wax ci Makka moom la ko yàlla te loolu rek yaroon na ñu bañ ko weddi ñoom ñu weddi ko parce que Makka moo gën ci mboolem dëkk yi yàlla xaraamal na ko te une fois pour dara bu fekkee sa wàllu kuréel sa bàyyi doo ko gaaru ñun rëbb awoor ya danga yàlla jaxase ji bëgg ci jàkkale dem leen laal duñ dagg garabam ya duñ dagg sax ñaxam ma li xor may makkara te loolu de yow li jëkk la ba léegi dëkk boobu nga xam ne moo gën ci dëkk yi te yow fi nga dëkk man ci ji te waa li ñu gën ñoo ci ay jib mooy aadama wa maa walaka am la mu jib maa ngi gën ci aadama ci xam bayaan ci suuf ak mooy li mooy borom doomu aadama yi ndax waaye li ñu gën ma baay mooy yonent Yàlla Ibrahima damaa war a baal na muy jub muy yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñun doon gën nag laqad xalaqnaa ñun doon gën na moom ñun saa na nit ci kabadin ci coono rek yàlla na ne ñun ñu ci Makka ñun ñu ci wàcc ñu gëm jur su Ibrahima Muhammad ñu gën ci biir bi wala sax mboolem doomu aadama yi muy aadama mboolem lu jub lu yàlla doon doy bind na doomu aadama ci coono foofa ñu mën a jàppante ci coono loolu moom lañ gis la ñu ne doomu aadama ci coono la ko yàlla bind moo tax du bañ ci moom doomu aadama coono bu jëkk ba mooy yàlla ko xob ci biir roow moom la yor mu nekk nga sa xatab roow nga ak sa xatab jiit ba ak sa xatab roow nga sa ci sa njudd bi ak sa ci jikkoom ak jiiram la ñu ci boppam mu nekk ci wàcc xar-xar yooyu dara waxoon ne tey jii moom béykat bi yëngu ci jànkuwante bëgg a juddu ñu ngi ci xaw mu ne bëgg a juddu dama ñuy bëgg a juddoo di jot muy jànkuwante mat dara bu mu taxaw jaar bu ngeen xate ak ñi ko ñu ñu ñu ndare bu jaar boobu di sonn di sonn di sonn ba génn. loolu la ñu di joxe suñ ci dugub suñ jëlaatee dara suñu ci dëkk boo xam ne kenn du fa dund lu may am dara doom bi ci dugub yi nag ñu ngi lay def rek tàllal lay loxoom su ko defee njaareewu ma dara su ko defee loolu bu ñu jotee jànkuwanteel gannaaw ga mooy di jéem a nam su dul lépp mu lekk nag. ak dundam yàlla ko defal ci wéru ndeyam ma sax ak nu ñu nampee te tey mu namp muy jànkuwanteel ba ko mën a namp te bu mën a namp loolu ak yoon la muy namp ak tàngal yaa muy am ay yaay yoo rek daal di wute yaa mel ni dëkk bu fas bu fasoo ay feebar te sax bay jot mu tàmbalee bi saxam bañ di mën a gën a weer ci moom te dafa ñëw a sax su dee ñëw a sax mu defee ndox laay di gën a ñu daal di ko xelal naam fa ñu nga xam ne xamoon na ko muy nguuram ñu koy rek xelal ko jommal ko nag mu mel ni buum buñ fali muy coono muy jànkuwanteeg boobu coono te ba muy ñàkk parce que boobu coono ñuy ko daal jàng daal di jot mu daal di ko jëfandee mu dem te jàng wa def ko sa sëriñ baa nga mbëru te lu ko neex mu def ko ci moom mu jànkuwante loola te dañuy suñu booba daal di doon xambaane ay dikkee mu mataw ci jabar ma muy dee jabar ma ubbi na ci meneen dugal mu weer dafa ñëw man damay lekk te damay wàddu te du ma def dara mu nekk ci jànkuwanteeg yow ji coono jant coono xamuñ leen coono soxla yi ba amul soxla jabaram coono yi ci biir ci feebar xaar ci loxoom ci war leen a faj boobu nelaw guddi ngir fàttali ay bëri nekk ci boobu coono nekk ci boobu coono. ba nekk mbañ na mu dul soo màgg doomu tàmbali ci moom ba dugg ca ba dugg mu gis ca waxtaan ba dugg mu ba mu gis mu gis gan ba jaama dal di ñëw muy jawaati di jawaati ba xëy ñëw di ci moom muy jànkuwante ndax xamu jëlee ba xamu jëlee muy jàmm suñu ko xamee jaala la bu defe na jàmm di gën a lëkkale ñu ñëwee rek mun kalam ba na seen ak si doomu aadama ne suñu na ko ci kaw la man ci jaar na ba rek moom lañ def na moom lañ def bànneex na te fekk nañ ko seenu waaye nit ñi ci ci rek moo fi am waaye xanaa amu fi lekk mooy lan moo la digle ci mbugalam tey xanaa ñëw ci mbugal rek dem jaww waaye xanaa amu fa naan mooy lan ñu ci mbugalam mar xodd mooy lan ñu ngi ci toog fekk la yaa ngi wax de lu loolu dafa ne bànneex la bànneex xanaa jënd ci coono la. àddina moom coono yan la moo tax yàlla déglu la la fii ne moom yàlla dund na la ci coono la. waaye ak déglu laa damay joxatu mu ngi wàcc amoon na fa dund ku njëkk a. damaa moom doole ba nga xam ne daal kat tànkam su ñëw dund ñëpp dañu dañu dañu dañu dañu dañu dañu dañu dañu dañu dañu te duñ ko mën moom nag bu ñu waxee ak moom ay ay moom ak yéen moom ak yéen kawar ak dinaa leen ko fegal gën a moo doole man mu ne ndax dafa jox ko am na tam digal njub te yaa ko jëlaat ci daal yi suñu aar yi kenn kàttan moom loolu jaay na ko te defe naa ndax moom am na sax kàttan mu jëm ci yàlla yàqulu gënam waa alastu alak naa maa ci lu bëram bi yaa ji bëri ci noonu ma naqare naa jokkoo ak maanaam jokkoo yoo xam ne su ko waxee ñun suñu sallallahu alayhi wa sallam balaa mu ko bañ rek baaxal ko pexe. aywa sama dama jox àndam yaroo naka bi su ko waxee dem ndax dafa demee ne lu muy dundalee seen gisu ko yëpp yàlla yàlla xam na ko dama ci jàmm moom dara ko lu jëriñ la. alhamdulilah nga xam ne mënoo woon nga woon ñu naan ko moom nit ki. ay way ni ñaari bët mu yor doomu aadama ñi dina yàlla bindee bakkan la ñaari bët yooyu gisee maanaam wali saanaam ak làmmiñ bakkan la làmmiñ way waxe wala sa bakkan yi ak yaari suñ mu fàq la yaari suñ ñu tëj sa làmmiñ duwoo waa day naaw tam dugal doon nañ dañu yaari yoon yoon yi ak yoonu ay yàlla gis na nit ki fàttal ko ñaari bët ñaari bët fàttal na ko mbat moo ko bëgg a tëjee te bëgg yóbbu ci mooy yàlla rek mu bindal la aw làmmiñ làmmiñ wi comme sama sax ko mooy dënn yi ñett fukki dënn yi parce ñaari fii yi teg bu la bëggee yóbbu safara nga xam ne xale si mburu wax dara moo tax noppi moo gën ci jëfi jaam lu muy nga xam ne aw yiw lay wax yonent na ne ci jëm yàlla jëm alaxira na wax lu baax wala mu noppi wax lu baax day moo gën noppi waaye nag noppi gën wax ak saxaan rek te gën ci lii yóbbu gën ci bëñ lii yóbbu safara mooy lan ñoom de ak fayam de ñoom dañoo yàq ñëpp ma leen fay leen gàddu naa xalaat yàlla dañ nekk diggante yaari tànkam wala dañ nekk diggante yaari tànkam dañ nekk diggante yaari tànkam ak dañ nekk diggante yaari tànkam mooy lan ñoom ak fayam de danañ fi mu doon yàq yëpp mu doon nañ la ay de fi mu doon ñoom dina mën a xeex ak xar yi wala sa bët yi. yi faqad wuqina sharru kullu koo xam ne yàlla musal na ko ayu jiidam ak ayu bayam ak ayu làmmiñam musal na ko mbooleem yi def su dem tabarak yàlla ko wala daa amal karamu foofu rek al aqabata saa nit ñi di ko yàlla maye jumtukaay ju mel ni làmmiñ ak ñaari bët mënu ko yoon mu góorgóorlu ci mbokk bu ñu ko gis balaa dee xamal la man xamal suñuy jéggi siraa ma jaanam xamal la suñu siraa mbiran màggal suñu siraa day dund mooy la am parce que xamal ni mooy goreel ab jaam de mooy nga goreel ab jaam jaam kër loo am rek am na ko soo ko goreelee kër lu leen ci moom goreel na ci yow joxe bara bon jéggi nga gën a wax dund loolu la yàlla bëggee lool li nga wax jaamu amul ci lislaam jaamu na ci lislaam am waaye nag yàlla bokkul lu muy jaam boo ñu doon ñu ci dëkk bu ñu ci yàlla waaye ko wala jafar moom wala gannaawal ko wala tamit wala boo xam ne suñu moom itam ndax moom moo ñu rafet di ko leeral ca la ngay nekk di ko wax ca la ngay wax te bu ko xam ne mënu de daanaka duñ jaar ay maamum di ko leeral ñu yem ci gëstu na sabati suñu borom suñu yàq man daanaka ba suñu borom dana ñaare soo mën na koy alal jaam nga nga yàlla jiw bu amul dara nga fiir nga leer ko ñam mu nekk ba suur loolu ci ko def mu ngi la sira parce que yaa ngi dund rek jiw mooy ku bàyyam dee rek jiwante bi soo koy kaajee kaw ñam sa loxo yem dara loxo jiw yàlla baal na la jubboon te sa bakkaar sabal na leen seen nekra aw mu kii na leen seen nekkiin waa ma trop si nii bu du borom taxaw suuf rek wala miskin mu amul taale xam mu nga taxaw suuf du la laal ci bu mu lakk soo koy soxale ale waaye jëg la graa rek wala maa ngi jàpp ne miskin mooy ko amul dara maa ngi nga saa dañu dañoo wute su fàttali waa miskin mbaa yi ñu ne ñu mooy borom dara fàttali mooy koo xam ne dama mbëri nga jëlee dama mbëri na sax saa yoo yéen yéen a soxla mbaaxam mbaa yi ñu ne yàlla fa leen nit ki noonu daa ma rafetul su ko ko suuf ko meloo baamu dara rek dafay def. saa yoo yéen yéen a yàlla ne amat fa dina fa kaan li ma bàcc na gaa nga woon ca baaru kaati yàlla wax na ñàkk ma mun ay nit ki ne saa yoo mën naa dellu. maanaam maa ngi soxla demal na su ma laajee si dara demal nga wut ba yow yow keroog yi su ma kaa nekk mu nekk dina la sëñ si naan xaaral ko moom waxtaan ak comme dénk nga gis ko ci ak ñun parce que yàlla parce que waa ñun ma yàlla ba fay ko waxtaan ak comme dénk nga ñun ma wax ba ci kii ma ne de te bañ defee loolu ba noppi nag ñuy dénk nga dëgëre ci lu baax dara lu bon mooy ñuy dénk nga ñun bay dénk nga yërmande de walaay ka ñu doon meloon ak xaalis mooy mu nekk ñëw am nañ la rek wala si ñun ñoo nekk foofu rek luñ baax ñoo ci alquran suñu nag ñun ñoom ak ñu jamono yi. ak ñun waa ñu nekk lañ seen kaw naarum safara boo ko def ñun aussi suñu dëkk ci seen kaw de ñun safara waxaay la ñu leen